léegi bu dee waa ji moo ko tay nag mooy bu dee ne waa ji moom moom du fàtte du dara mooy du fàttee ko tey julli de moo ko tey dafa julliwul di tuub ba waxtu yu weesu nit koo xam ne dafa toog wal iyaazu billah seytaane jay ko ba ah, ak topp bànnee xam mu toog ba tisbaar gi weesu waxtu wi tàmbali ba génn ba waxtu mais ba génn complètement te julliwu ko kooku noonu est-ce que kooku noonu te moo ko tey amul dara amul ngànt laysa min ashaabil a'zar bokkul ci ñi nga xamante ne ni euh, euh, euh, boroomi ngànt yi lañ léegi kooku moom moom nan lay def kooku est-ce que dafa war a fay laaj mooy est-ce que dafa moom fay bi farata la ci moom wala du farata ndax xam nañ ki nga xam ne boroom ngànt la mooy kuy nelaw at koo xam ne da koo fàtte ñooñ boroom ngànt lañu ak moo loolu mooy ku xëm tamit ci la ku xëm mooy ku xëm fekk mu kii waxtu yu weesuwul ndax ku xëm par exemple koo xam ne wala ku ku koo xam ne dafa manqué mooy dafa mujjoo dafa dof kooku par exemple bu dee ne moom julli yi ko yi ko weesu ci ci fekk mu dof kooku bokkul kooku noonu loolu du ko julli ndax la nekkuloon mu mukallaf waa ji dof nii waa ji dof jamono ji nga xamante ne nii bu wéree kenn du na ko yow nag taxawal te de te te devenu fou <laughs> yow te te devenu fou le mois de janvier 2017 léegi nag te redevenu normal le 30 juillet 2017 léegi ni ñuy def léegi janvier 2017 ba kii de 2000 ba 30 juillet 2017 léegi fayal jàppal julli yi ci kii woon nga fay non non non kooku fay dara ndax loolu nekkuloon mukallaf ndax rufi'al qalamu loolu kooku ki nga xam ne dafa dof kooku anil majnun hatta hatta yafiq ki nga xam ne dafa dof kooku dañoo mooy ne kooku noonu loolu warul ci moom mooy da du mais da bokkul sax ci ñi nga xam ne bu julli jotee moom bokk nañ ci alxitaabu shar'i waxul ak ñoom ndax ñi muy waxal mooy ñi nga xam ne ñooy boroom xel yi li ulil albaab te ko xelam dafa muuru woon kon kooku noonu bokkul mais ki nga xam ne day nelaw moo tax suñu boroom tamit rufi'al qalam boobu mu yëgal ñu ci xadis bii que ne bu dee ne ki fàtte xam nga anil anil naa'imi hattaa yastayqiza kooku it yëgatil nañ ko mooy duñ ko bindal bàkkaar duñ ko prendre rigueur ci li muy def moo xoon day nelaw di am yu muy def ci biir nelaw wala yooyu non loolu yëgu ko mais duñ ko prendre liggéer duñ ko kii tekkiwul rufial xalam tekkiwul ne kon que noonu kon mooy yi nga xam ne da ko war ci charian bi mu weesu fekk li da doon nelaw que dootu ko fay non non loolu mooy teggil nañ ko kenn du ko bindal bàkkaar ndax da doon nelaw ba julli ji weesu mais nag da koy fay. voilà loolu tax yonent sa sam jàngal ñu fii loolu it ci xikmaay affaire bi la mooy dañuy gën leeral que ne rufial xalamo boobu noonu anin naa boole ci anin naa imi hatta yastayqin loolu noonu xam nga ko bokku ak ki nga xam ne anis sabiyi hatta yaxtalim xam nga bokk bokk na ci ñooñ nga xam dañ leen yëkkati yëkkatil ñoom ñoom mooy euh, xalima gi duñ leen toppe dara ki nga xam ne mooy xale la ba ni nga xam ne ci lay nekk majeur par exemple ki nekk majeur xale kooku mooy yëkkati gi ñu yëkkati xalima gi ci moom mooy ne même après bu nekkee majeur kenn du na ko léegi fayal alors que kiy nelaw yëgatil nañ ko xalima bi mais bu yeewoo dañ naan ko fayal ki fàtte tamit yëgatil nañ ko xalima gi waaye bu yeewoo dañ naan ko lève-toi maintenant que tu t'es levé alhamdulillah masha allah léegi nag aywa doxal ngaa gi dédese mooy doxal nga daal di eh, fay li nga xam ne mooy sa julli contrairement ak ki nga xam ne mooy dafa dof ak ki nga xam ne dafa nekk koo xam ne mooy euh, xale la boo xam ne dafa majeur après léegi nag kon mooy bi ñu xamee yooyu laaj bi mooy man waa joo xam ne cette fois-ci moo ko tey moom moo ko tey ne man waaye yow man damaa julliwul est-ce que kooku day fay walla déet mooy fay bi day nekk farata ci moom loolu waroom xam-xam ni jamaahirul ulama ci madahibul arbaa ah ñoom dañu ne kooku day fay day fay par force mooy xanafiye yi maalikiye yi xanaabila yi rahmatullahi eh, alayhim ñoom dañu ne kooku kay day fay non kooku kooku kooku kay saay kooku kay day fay moom jàlla ne loolu ci loolu c'est clair kooku day day day loolu c'est clair que ni ñoom ñëpp fay léegi ñu ne yéen waa léegi fan ngeen teg seen wax jooju ñu ne wee waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi ne man nasiya salaata fa aw naama anha fal yusalliha mata dakaraha wala ida dakaraha ñu ne an ndax fàtte an nisyaanu ci ar ci ci langue day tekki ñaari mbir day yor ñaari maanaa man na nekk que ne waa ji mooy dafa yëgadi ak ñàkk fàttale ko loolu da koy fàtt mooy comme ni ñu ni ñu ni mu leere ci hadis bi nii waaye nisyaan day tekki tamit li nga xam ne mooy at tarku amdan bàyyi te tay ko voilà comme li alxuraan ne nasullaha fa nasiyahum ñoom dañoo fàtte mooy nit ñi mooy yéeféer yi bàyyi leen rek yow yawmal qiyaam tey nasullaha dañoo fàtte woon yàlla fa nasiyahum buur yàlla daal di leen fàtte mooy ne ñoom mooy ne buur yàlla nekkul da leen a fàtte te ñuy ñëw dootul xam mooy ne moom xam na leen mais da leen a bàyyi ta bàyyi leen noonu mooy ñoom it fàttewu ñoon yàlla ah mooy ñoo ko tayoon mooy ne ñoom ñoo tayoon xamoon nañ ne seen boroom mi leen digal lii di gis nit ñi di ko def tous les jours di leen ci woo ñuy bañ du dañ koo fàtte de mooy dañoo ko tay taraku ibadatallahi amdan dañ leen a neex par leur kon comme ñoom jëxlin ñoom abu jahlin sawaay dalee na neex ñu ba kon nasiya nasullaha fa nasiyahum loolu day wane ne kon am nisiyaan day tekki lan ñoom ñoo bàyyi jàpp yàlla ngëm ko tal ta tay ko buur yàlla tamit ah baleen foofu rek voilà kon ñu ne loolu da koy tekki kon nag ci kaw loolu kon mooy dañuy mën a dugalaale ki nga xam ne moo ko tay ba ko voilà léegi nga ne eh, yow non yéen texte bi nag moom waxul woon na si bàyyi quoi ndax lii te fàtte mooy fàtte bi moom ñu ne noo de toute façon euh, du du du loo xam ne fàtte tey la fàtte tey fàtte tey taxul ñuy wax loolu mu bàyyi tey ko léegi ñu ne la mais xam nga ndax lii manu nga ko dàq de toute façon langue d'accord d'accord langue arabe moom moo d'accord que ne nisiyaan day am ñaari tekki ak fàtte loo xam ne. nit ki dafa yëgadi daal ko loo xam ne moom moo ko tay te lii comme que ñun dañoo bëgg am masalaay ki nga dañoo bëgg a xam ki nga xam ne moo ko tay loolu hadis bi ci boppam da koy dugalaale bokk na am na beneen suñu beneen dalil boo xam ne euh, mooy loolu euh, euh, mooy qaida bi naan mooy li nga xam ne affaire la boo xam ne benn kii tanbihul a'la bil àddina tanbihul a'la tanbihu bil adna alal ala mooy ngi di di di attirer attention nit bil adna jaare ko ci li gën a suufe alal ala ci bi gën a kawe mooy lan loolu mooy lan mooy ne yow bu dee ne mooy a fortiori li ñu naan a fortiori mooy ne yow bu dee ne dañ ne ki nga xamante ni ni moom dafa toog moom dafa toog fàtte julli ak di nelaw koo nga xam ne tayu ko moom lañ naan malgré tayoo ko mais li nga ko fay mais ki ko tay kay ala baa bi aw laa mais koo kay à fortiori ki nga xam ne moom moo ko tay ne defuma yow même bu dee ne ki am ngànt dañ ne ko malgré tout sa ngànt bi d'accord nañu voilà nga nga am ngànt c'est bien waaye nag dangay fay kooku kay loolu moo gën a néew loolu yonent ma la saa dafa yem ci tudd loolu tuddul ki nga xamante ne bu buñ leen bu ñu dàqooree que ne yéen li ngeen que ne dàq dàq nanguwu ngeen suñu deuxième mission bi ñu wax mooy bàyyi tay bi ñu may nañ leen ko mais que le fait que euh, ñoom waa ji comme que yow ki nga xam ne dafa am ngànt lañ ne malgré tout ça da koy fay par force mais ki nga xam ne kay moo toog ne man defuma waaye ko kay la ba bi à force yi ku mel noonu. ko kay dañ naan ko yow moom ci yow la gën a feddale ko loolu mooy tanbihul a'la bil adna di attire attention ci loo xam ne moo gën a kawe mais jaare ko ci li gën suufe loolu mooy lan ñu ne exemple comme bu alxuraan ne euh, man ya'mal misqa fa man ya'mal misqaala daratin xayran yara wa man ya'mal misqaala daratin sharran yara bu alxuraan ne képp koo xam ne jëf nga lu toll ni zarra lu toll ni atome wala lu ko gën a suufe ci lu baax di nga ko gis képp koo xam ne dafa jëf lu toll ni zarra lu toll ni atome wala lu ko gën a suufe ci lu bon di nga ko gis mais lool kay mooy à fortiori ku def lu mais bu dee yow ku def a wala lu topp di atome ko gis mais ku def lu toll ni montagne moom ndax dina ko gis loolu laaj la loolu ñu ne beneen exemple mooy alxuraan naan wala taqul lahuma uffin bu alxuraan ne yow sa waajur yi bu leen ne uff mooy pas bu leen ne uff non non lu may wax noonu mooy laa taxul lawumaa uffin uffin du uffan non walaa taxul lawumaa uffin mooy waxu waay jàllal na la <coughs> sa parents wax la ba pare ngaan waay yow waay pa bi day déconné waa mooy yooyu bu leen ko wax voilà pas uff rek que ni waay léegi non mooy ne yow comme loolu pa bi wax nga ne waay waay yow ak yu mel noonu loolu lañ la tere ak muy wax nga ciy teg yu mel noonu mu ne yooyu noonu comme que loolu la mais mooy loolu est-ce que mooy alxam nga alxuraan loolu la tere bu leen leen wax mais est-ce que loolu loolu noonu euh, day tegtale non kon nag dóoru leen garaawul kan moo xalaat lool que ni kon dóoru leen garaawul mais mooy tan tanbihul a'la bil dóor moo gën a garaaw yow kay ku ñu tere nga naan ko waaye yow way pa bi moom euh, may mère bi moom o oh, waaye yow wa yow bu dee lool lañ la tere kay mais wax sàkkantuma laa dóor dóor kay moo gën a kon ñu ne comme loolu la mooy ne tanbihul a'la bil adna looloo fi am kon nag mbir mi xool loolu noonu moo tax ñu ne loolu moo tax loolu moom la yonent bi alayhi salaatu salaam daldi def fii léegi ñu ne ba léegi euh, léegi ba léegi nii bokk na ci li nga xamante ne nii moo gën a dëgër que ne euh, euh, Eh, mooy mooy gën a dëgëral euh, suñu wax yii nii mooy këne bon ñu ne waa léegi xoolal an heure jot waaw ñu ne non léegi yéen waa jumhur indi euh, non benn benn dalil kese quoi ndax instant bii dañuy bañ suñu waxtu wi weesu ñu ne waaw may leen ñu benn ñu ne mais yonent bi alayhi salaam dafa wax ci xadiis bu nekk sax imam muslim bi muy wax ci wàllu aj gi aj gi bi muy wax euh, ndaw sa ñëwoon ne ko man de sama kii sama waajur dafa amoon boru kii dafa kii ndax mooy dafa doon mooy dafa doon am bor boo xam ne ngir mu pour aj ak yooyu mu ne ndax ma fayal ko mu ne ko waaw kii wël ko ndax aj nga pare mu ne waaw mu ne ko après nga ajal ko mu ne ko fa daynullaahi ndax lan Euh, li nga xam ne mooy detu yàlla boru yàlla axaqu an yuqda moo gine yee ñu fay leen ñu fay ko mooy detu yàlla fa daynullahi axaqu an yuqda detu boo xam ne buur yàlla nga ko mooy da ndax det dafa am ñaari façon det daynul ibaadi wa daynul la mooy jaam bu nekk det day am det boo xam ne envers sa mbokk yi lay doon mooy comme nit ñi aadami yii ne yi yi ak det boo xam ne buur yàlla nga ko yoreel yonent ma lay saab saab ne ne nag detub yàlla mooy det boo yor boo xam ne mooy damaa yor boor boo xam ne àqu yàlla la moo gine yeey ma fay ko ndax daw laajoon ne ko mais est-ce que bu doon dafa yoral der kenn diñ ko fay mu ne ko waaw dina ko dinaa ko fay kay mu ne ko nag fa daynullahi li nga xam ne nag mooy detu det boo xam ne bor boo xam ne buur yàlla nga ko yore moom axaqu moo gën a yey an yuqudaa ñu daal di koy fay ñu ne léegi yow waa ji nga xamante ne nii moom dafa toog julliwul loolu mooy mu tay ko ba waxtu weesu mooy loolu ab bor la ci ci ci loosam boo xam ne boroom bi moo ko waral ci loosam la ko waral mu daal di koy fay ndax ba nga xam ne ci la ci la waxtu wi jot la suñu boroom ne woon aqimu salaat taxawal leen julli ne woon aqimu salaat taxawal leen julli kon mu nekkoon farata léegi nag moo ko tay bàyyi ko ba mu weesu kon loolu det la boo xam ne fekk fayagu ko dootul teggi du teggee ko ci loosam voilà euh, léegi léegi nag euh, ñu ne waa léegi waa jumhur yéen moo baax na léegi ana ana ñan ñoo wax beneen wax bi ñu ne ñooñ waa asxaabu zahir ñoo ko mooy ku mel ni waa asxaabu zahir mooy zahir yi rahmatullah alayhim ku mel ni ñoom imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhim na ko noonu moom la imaam moom la imaam ku mel ni imaam al-Shawkaani Ibn Taymiyya moom it loolu la dëgëral këne képp koo xam ne dafa bàyyi mais jumhur ah, pardon pardon pardon pardon bala ma duggu ci ñi mooy waa jumhur waxuñ ne moom na fay kese mooy ne moom ñaari mbir ñoo koy war ñaari mbir moo koy war mooy ne dafa am ñaari mbir yu koy war waa ji waa ji bàyyi julli tatay ko mooy non seulement mooy li muy njëkk a def day tuub ci boroomam dellu ci boroomam daal di tuub ci càggante ak tamit tayef gi nga xam ne moo ko tay waxtu wi jot mu war a julli mu tay ko julliwul mu bàyyi ba waxtu wi weesu loolu noonu moom càggante googu ak ak ñàkk amal solo googu mu ñàkk amal solo diine boroomam ak cantaane boroomam foog mu tuub ci loolu comme si bu tegoon tànkam ciw xal kën loolu du ko defati voilà mooy loolu mooy li njëkk après nag mu daal di koy fay voilà loolu il fallait me préciser ko léegi nag kon ñu ñëwaat fi ñu ne woon mooy waa asxaabu zahir ku mel ni ñoom imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi ñoom loolu la ñu wax ku mel ni imaam ah, Cheikh Ibn Taymiya benn menn mi mooy eh, imaam rahmatullah alayhi mooy eh, eh, maam ji tamit ku siiwul woon ci ngiiru Hanbali yi voilà moom moo bind moo bind ban léegi dama lay bàyyi yow nga vérifier nga xool <laughs> al-Jadd ibn Taymiya voilà bind na téere bu xaw mel ni Bulughul Maram ne moo gën a yaatu voilà moom léegi yow daa la bàyyi nga def recherche yooyu mais pas Ibn Taymiya mel ni mi de bu siiw bi de Ahmad non non maamam al-Jadd Taymiya boo bëggee def recherche defal al-Jadd ibn Taymiya rahmatullah alayhi maamam la woon euh, figure emblématique la ci ngiiru xanbali yi même sët bi ci euh, euh, bon ci ngiiru xanbali yi la bokkoon muy imaam ibnu taymiya sët bi nag moo gën a siiw moo gën siiw te boroom xam-xam la woon nag bu bu bu garaaw nag léegi moom moom ibnu taymiya moom rahmatullah alayhi moom dafa jàppale wax jooju moom ak ñoom imaam ash-shawkaani imaam Shawkaani yàggu ko taxu koo yàgg yenn yàgg yi yaman gi la dëkkoon moom boroom naylul awtaar rahmatullahi alayhi ak ak saylul jarraar ak téere yu am solo yooyu ak yim def ci usul ak yooyu imaam Shawkaani rahmatullahi moom it dafa jàppale wax jii nii léegi eh, léegi ñu ne leen léegi yéen nan ngeen di tontoo ñoom ñu ne ñoom ñu ne ñoom Euh, ku mel ni imaam al euh, euh, kii Shawkaani rahmatullah yi moom dane ki nga xam ne dane ki nga xam ne moom moo tay bàyyi julli du fay moom fi mu ko teg mooy mooy moo lii mooy mooy partie bi ñu ne waa asxaabu zaahir ak ñooñu ñoom fi ñu jàpp ne li ñoom ñoom dañoo jàpp ne ñoom mafhumul muxaalafa lañ jëfandikoo te même bu dee ne <laughs> loolu <laughs> est-ce que mafhumul muxaalafa zahiri yi d'accord dañ ceeb loolu kan moo d'accord ci mafhumul muxaalafa xam nga mafhumul muxaalafa dafa am ay façon am mafhum yoo xam ne kenn du leen bàyyi xel voilà mais bon loolu moom duñu ko fi citer quoi ndax loolu dafa gudd ay mafhumul xaalib ay ay non non non mafhumul mafhumul wasfi ak mafhumul adad mafhum boo xam ne charte mafhumul zarfayni ak zarfu zaman ak zarfu makan non yooyu moom jarul jarul kii léegi daal kon nañ continuer pour ne pas ñuy déborder comme d'habitude léegi kon mu ne ñi nga xam ne mooy tegtal ñoom ñi ne ñi ne ñi ne du fay dara warula fay ñoom fi ñu ko teg mooy mooy dañu mooy mafhumul mu mooy mafhumul muxaalafa mafhumul muxaalafa mooy bu ñu waxee ab wax li ñu wax mooy mantuux bi léegi mafhumul muxaalafa mooy li may dégge contraire wax jooju bu ma nee ku jóg taxaw dinaa ko remercier xam nga man loolu laa wax ku jóg taxaw dinaa ko remercier bëggul ñu ko moom day jóg taxaw ki bëggul ñu remercier ko moom day toog léegi nit mën na ne loo waaw kii da ne ku jóg taxaw dina ko remercier kon waxam ni mooy ku jógul taxaw du ko remercier pourtant man waxuma loolu ah loolu moom waxuma waxuma ko mais ci sama kaw yu wax ngay comprendre loolu bu dee ne ku jóg taxaw laay remercier kon mooy ku jógul taxaw du mën a remercier léegi nag ñi nga xam ne dañ ne du fay ñoom dañ ne fi ñu ko teg dañ ne. seen première kii dañ ne mbir mi leen la yonent bi alei satu salaam ku fàtte man nasiya salaata aw naama anha falyusalliha mata dhakaraha dane képp koo xam ne dafa fàtte julli wala mu nelaw ba julli yu weesu na ko julli jamono ji mu koy fàttale koo ñu ne mais ki tey kay ñu ne ki tey kooku moom du fay dara ndax lan condition bi ci yonent bi alayhi salaatu teg ndax condition bi ci yonent bi yi salaatu wasallam teg mooy lan ku fàtte wala loolu mooy condition wu nga fay nga ko mooy nga fàtte mooy nga nga fàtte wala nga wala nga nelaw biddanti wala boo ngan man naa bañ a nekk biddanti mooy nga nelaw ba mbir yu weesu la daal julli yu weesu mu ne mais loolu noonu da cee deñ condition nag mooy loo xamante ne àtte loo xam ne àtte boo xam ne ci condition la tegu bu condition bi nekkee loolu mooy charte mu nekk bu fi charte bi newul dootul nekk léegi comme que yonente bi alei satu salaam dane kooku kiy fay loolu mooy ki ki fàtte wala ki nelaw julli weesu kon mooy bu dee ne kooku nelawul julli euh, nelawul te fàttewul kooku mooy kon du fay dara te loolu wax naa la mooy mazhabu zahiri yi ñoom imaam Daawud ak ñoom imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi léegi euh, euh, euh, ku mel ni imaam Ibn Taymiyya rahmatullah moom mu ne <laughs> mooy pour pour dàq li nga xam ne pour dëgëral moom wax bii nga xam ne moom la dëgëral mu ne gaa yi nga xam ne ñooy wuteeg ñii comme ñoom imaam Daawud ak imaam Ibn Hazm ñooñu amuñu amuñu preuve. voilà ñoom ñu ne moom mu ne ñooñu amuñu preuve amuñu benn preuve ci li ñuy wax mooy waa jamaahir mu ne ñoom lay salawum xujja qat amuñu benn preuve du tout boo xam ne moom lañuy delloo loxu imaam Daawud ak taalibe mi rahmatullah alayhi di zaahiree yi mu ne te ñoom ñu ëpp ci ñoom ñoom mooy waa jamaahir ñoom dañ ne fay du war lu dul ci digal bu bees mooy beneen digal boo xam ne ginnaaw bi sharia ne julli leen léegi kii moom dafa bàyyi julli bi tay ko loolu digal bu bees mooy tax mu julliwaat mu ne fii nii beneen digal amu fi mu ne ñun nekkul ne ñun dañuy dañuy xëccoog ñoom ci ne far que euh, fay farata la que ne euh, ah, ñun du du euh, que ñun. loolu du loolu rek la ñuy xëccoog ñoom que ñoom liñ ne farata la mooy ñun d'accord ñu ci mooy ne ñun li ñuy xëccoog ñoom du lool kese que ne ñoom que ki fàttewul nelawul kooku du fay dara waaye non seulement que mbir mi dafa nekk mais lu war côté loolu obligation la mu fay mais ñun dañoo d'accordul am na leneen loo xam ne d'accorduñ koog waa jamaahir mooy ne le fait que même bu fayee sax buur yàlla da ko dul nangu loolu moom d'accorduñ que ne ñoom que ne waa ji bu fayee baax na que ne moom mu fay mu ñàkk faye ci yem pour ñun du daa bu ko jariñ dara voilà ndax waxtu wi weesu na ndax ñii ñoom ni ñu raisonné leen la mooy ne daal waxtu bi weesoo te du ngànt bu sharia d'accord comme nelaw ak yii nii mu wax képp koo xam ne danga tay ko mu tay nga bàyyi ba waxtu wi weesu yow boo jullee sa julli jooj du baax ne mooy boo koy fay comme waa ju bàyyi julli tàkku julliwul tàkkusaan ba timis jot kooku c'est fini bu do bu julli waatoon heure timis mu ne naa julli tàkkusaan dooru julli timis te fekk ba muy bàyyi tàkkusaan moo ko tey amul benn ngànt ñu ne kooku moom julleem du baax fay ko da koo warul ndax de façon amul benn sens ndax bu ko defee it ak ñàkk koo def moo yem te tamit même bu ko defee kenn du ko nangul loolu la imaam Ibnu Taymiyya di wax nii léegi am na nag lu bari loo xam ne wax na ko ngir dëgëral li nga xamante ne mooy mazhab boobu eh, waaye waaye eh, imaam Shawkaani rahmatullah alayhi wax nañ la li wax sax eh, léegi moom mu daal di ci yokk beneen couche bi muy wax ba indi waxu imaam inu Taymiyya bi moom imaam Shawkaani mu ne mbir mi mooy li imaam ibnu Taymiyya wax moo ci ne rahmatullah alayhi ma mu ne ndax man imaam man ash-Shawkaani kat lam aqif ma'a al-bahth ash-shadiid lil-muujibiina lil-qadaa'i 'ala al-'aamidi wa hum man 'adaa man dhakarnaa 'alaa daliil yanfiqu fii suuq al-munaadara wa yasluhu littaawili alayhi fi mithli hadha al asl al azim illa hadith fa daynullahi ahaqqu an yuqda bi'tibari ma yaqtadihi ismul jinsi al mudaaf min al umum walakinahu lam yarfa'u ilayhi ra'san <laughs> imaam Shawkaani rahmatullahi alayhi mu ne euh, bi mu tuddee li imaam Ibn Taymiyya na imaam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi dafa étalé wu moom ci mbir mi ngir jàppale mazhabu ñoom imaam Ibn Hazm beek sëriñam imaam Daawud az-Zahiri yu rahmatullahi ala al-jami imaam Shawkaani ne euh, li imaam Ibn Taymiyya wax looloo ci ne te man man trouvé ñi nga xam ne mooy waa jamaahir ñi naan koo ki ki tay bàyyi julli par force day fay mu ne man malgré une recherche dure bu bu poussée bu ma ci def ngir ut xool fexe trouvé dalil trouvé wu ma ñoom dalil benn dalil boo xam ne mooy dëgëral seen wax jooju que ne ku bàyyi julli tay ko danga koo war a fay par force lu dul aw trouvé wu benn dalil boo xam ne buñ demee ci marché bi nga xam ne mooy marché de diñu di nga xam ne ca la ñuy munazara mooy di di di di daal di mm, mooy bi nga xam ne ci lañuy ñuy marché bi nga xam ne mooy ci lay marché de discussion pour argumentation sur le marché de l'argumentation man trouvé ma leen dara loo xamante ne ab argument bu ñu fa mën a loo xam ne dinañ fa mën a dépenser ba seen argument pour dëgëral seeni argument loo xam ne ba pare mu nekk loo xam ne lu ñuy mën a bàyyi xel la lu dul lu dul lu dul ci ci ci mbir mu màgg nii nga xam ne cosaan bu màgg la muy nit ku tey bàyyi julli lu dul benn xadis man benn xadis rek laa trouvé waa jamaahir daanaka mooy li dëgër seeni wax mais suuf ko loolu ma malgré tout dëgërul ndax laa loolu trouvé wu leen ñoom daal li ma gis ñuy moy lu bari di ci jàpp lu bari te loolu moom dalil la boo xam ne moom laa yanfiqu fi suuqil munazara gaay <laughs> gaay moo ñoom nag dañu xaw a kii mooy gis nga ku mel ni imaam ash <laughs> imaam Ibn Taymiyya imaam ash-Shawkani ak façon boobu noonu dañoo xaw a am benn liberté boo xam ne <laughs> ay boroom xam-xam lañ mais <laughs> surtout nag imam Ibn Hazm non moom moom naa mooy seen chef ci côté boobu <laughs> mooy waa jamaahir dañuy ay kii mais mais ni ñuy fëlañu affaire yi comme si affaire yi ñii daal seen wax ji teguwul fenn xam nga wax jii moom ah ah mooy da ko waxe neneen rek mais ci wolof mooy wax ji moom waxu jamaahir daal gisamul trouvé wu ma leen benn dalil boo xam ne buñ demee ci marché de d'argumentation boo xam ne mën nañ ko fa échanger ba loolu jariñ fa dara mu nekk argument bu taxaw lulul ñoom daal lenn daal laa gis ñu ci mooy mooy fa daynullahi ahqu an yuqda këne de detub yàlla mooy li gën yee ñu daal di koy fay comme ni mu ci sahih imam muslim comme ni ñu ko tuddee woon léegi bi ñuy tudd argument bu waa jamaahir rahmatullah alayhi ñu ne ndax lan ñu ne ñoom feet mu ne ndax yi ñu ne detub yàlla mu ne loolu nga xam ne mooy detub yàlla xam nga yooyu yëpp kon mooy yi farate yëpp léegi nag ñoom ñu ne yooyu yëpp day nekk loo xam ne ku ci deful dara rek detub yàlla la comme que nag moo gën yee ñu fay ko mooy ne kon nag boo ñëwee ba yooyu raw la moo xam yaa ko tayat tay bon boo dee tayoo ko xam nañ danga nga koy mais boo ko tayee moom ala baa bi awlaa moo gënatee feddale ko nga daal di koy def <laughs> léegi moom loolu la wax lool la imaam Shawkaani yi daal di wax waaye xoolal xoolal xoolal léegi kii kii imaam imaam kii Cheikh al Éthiopie daal di tontu bi muy kii ci al bi muy saraa sax imaam Muslim bi <laughs> léegi moom ginnaaw tamit bi mu cité moo yii nii boo demee saraa yi noonu la yii nii mooy dañuy cité wax yi ne waa jamaahir lii lañu wax waa zahiri yi lii lañu wax ku mel ni ñoom imaam imaam ibnu Cheikh ibnu Taymiya daal na leen jàppale ci lii ak lii léegi nag comme que dalil yooyu léegi nag moom muy tontu muy boroom al bahrul muhitu sajjaaj muy imaam Cheikh al Éthiopie bi nekk Makka mu ne mu ne laa yanqadi ajabi min misli Shawkaani al qaa'il bi haadha al kalaam fa ayya dalilin yatlubu ba'da haadha an-nass al-'azim wa an ay hujjatin yabhasu ma'a wuduhi al-hujja wa istinarati al-mahajja fa ya ala al-ajab innahu man yastati an innahu lam yastati an yarudda hadhihi al-hujjati an-nayyira bal tahayyara fa innahu ba'dama tawwala kalamahu fi ar-radd ala ala hujaj al-qa'ilina bi wujub al-qada'i ala al-'amili qaala wal-muhtaaju ila im'aani an-nadari ma dhakarna laka saabiqan min 'umumi al-hadith fa daynu llahi ahaqqu an yuqda wala siyama ala qawli man qaal inna wujuba alqadaa'i bi dalil huwa alxitaabu alawal addaal ala wujubi al ada fa laysa indahu fi wujubi alqadaa'i ala alaamidi fi ma nahnu bi sadadihi taraddud li annahu yaquulu almutaammidu littarki qad xutiba bi salaati wa wajaba alayhi tadi tadiyatuhu fa saara daynan alayhi wa daynu laa yasqutu illa bi ataa ila axiri ma qaal Euh, mu ne mais <laughs> c'est que Cheikh al Éthiopie euh, euh, bon hafizahullah moom dafa xaw a niroog ñoom mooy <laughs> mooy liñ doon la sànk ci kii nu mu tudd ñoom imaam Ibn Hazm imaam Ibn Taymiyya imaam Shawkaani yi <laughs> moom en moom noonu la xaw a mel mooy dafa nekk koo xam ne moom moom moom it ku xaw a libre la moom waaw di ali cheikh ali ibn adam ibn Musa <laughs> al Éthiopie al Walawi voilà fële am na cours yu doon jàngale ci Kaaba gi mais gëj naa ko gis nag moom naa def na un an et quelques wala deux ans gisatuma cour en direct yu mu doon def boo demoon archive da nga ko doon gis mais foog naa def na deux ans gisatuma ko euh, moo lay téere yim bind lay sara noonu lay jàngale léegi léegi euh, moom mu ne mooy dafa xaw a niroog ñoom ci côté boobu léegi nag mu ne <laughs> <laughs> laa yanqadi ajabi min mithli Shawkani al qaa'il bi hadha al mu ne man de sama sama yéemu du du deñ ci ku mel ni imaam ash-Shawkaani mi nga xam ne mooy tenir wax ju mel nii ndax fa ay dalilun yatlubu ba'da hadha an-nass al-'azim mais ana ban dalil lay sàkku moom imaam ash-Shawkaani ban dalil la bëggati ginnaaw texte bu bu bu màgge nii te leere mais wa ay mais texte bu màgge nii ginnaaw texte bu màgge nii lan la soxlaati wa an ay hujjatin yabhasu ma'a wuduhi al-hujjati wa sinaarati al-mahajja mais ban preuve la bëggati gin lay sàkku di ko wër di ko rechercher di mu naan cherché naa cherché bu metti mais trouvé wu ma waa jamaahir liy dëgëral seen wax loo xam ne lu ñu mën a dépenser la ci naa dara ci marché argumentation bi trouvé wu leen dara lu fa day ñu la ak xoñuq da mu ne mais lan la bëgg moom imam Shawkani mooy presque ñoom ñoo niroo ay ay ay ñoo niroo ay ay ni ñuy waxee <laughs> mooy tamit boo ci seen wax ngay gise tamit seen tempérament seen tempérament mooy dañu nekk ñoo xam ne eh, eh, seen ta seen tempérament boo kii da ngay xam ne ñu kii la ñu tàng lañu te mooy buñ jàppee ne lii mooy lii gën a dëgër leneen li moom mooy eh, duñ ci dem ak ay dos de la cuillère voilà doowul luus bi moom duñ ko ci deme léegi mu ne mais ana lan la bëggati ana lan la imaam Ash-Shawkaani bëgg fii waaye bana ban preuve lay cherche ginnaaw bi nga xam ne waaye xujja bu leer nii leere nii mu ne fayaalal ajab waay waay woonaa sama géemu waay ndax moom kat innahu lam yastati an yarudda hadhihi al-hujjatu an-nayyira manul ndax moom imaam Ash-Shawkaani rahmatullah alayhi manula delloo li nga xamante ne mooy preuve bu leer bii bal taxayara dafa dem ba ëlëmu sax dafa dem ba moom amatul mooy dafa dem ba xamatul mooy mooy taxayara mooy koo xam ne dafa dem ciw yoon comme di dem di chercher dara nga dem ba mënatoo dem mënatoo dëkk mënatoo def pas en avant mënatoo def pas en arrière ndax mbir yi dafa lëbëjoo ci yow mu ne moom looloo ko mujj dal ñu ne ko waalew cheikh euh, ali na adam lu tax ngay wax lool mu ne fa innahu ba'dama tawwala kalaamahu fi raddi ala hujaj al-qaa'iliina bi wujuubi al-qadaa'i ala al-'aamili qaala wal-muhtaaju ilaa ma'aani an-nadar maa dhakarnaa laka saabiqan min 'umuumi hadiis ndax moom ginnaaw bi nga xam ne ci la guddal waxam ci delloo preuve ñi nga xam ne ñoom ñoo wax loolu que ne dafa war ci tay bàyyi julli kooku par force day fay. te mooy waxu waa jamaahiru te loolu mooy waxu waa jamaahirul ulama mu ne ginnaaw bi mu yaatalee loolu ginnaaw bi mu yaatalee loolu mu ne moom euh, imaam ash-Shawkaani dafa mujj ne kene euh, euh, ginnaaw bi nga xam ne ci la kii ngir delloo waxu ñoonu mu ne moom bi nga xam ne ci la def loolu daal di yëkk euh, kii ngir bën a bëgg bëgg delloo wax yi def ci baax bu gudd a gudd moom dafa dem ba mbir yi daal di la bëjoo ci moom mu ne li nga xam ne moom lañ soxla ngir di ci bàyyi xel xoolaat ko bu baax gin koo euh, xoolaat mooy li ma la tuddal léegi que ne ci euh, mooy umum li nga xam ne généralité wu wax ji suñu borom ne minon bi yonent mi aleyhi salaatu salaam ne fa daynullahi haqqan yuqda deetub yàlla moo gën a yey ñu daal di koy fay mu ne rawatina kene waxu ñi nga xam ne kene moom euh, farataak fay dafa war a nekk ci ci dalil la war a tew ñu ne waa ndax waa jumhur ñoom dañ ne mais ñun li ñuy wax waxu amrun jadid benn la gis nga ñun suñu sharia ci boppam yonent mi alayhi salaam ci boppam moo ñu kooku dafa war a fay ki nga xam ne dafa ta dafa moo ko tey bàyyi bi nga xamante ne mooy mooy mooy dalil bi naan euh, euh, euh, nañu mooy ki ki ki nga xam ne dafa mooy farata mooy par force la war a jooxe mbir mi ci waxtoom waaye loolu mooy tegtale ne loolu dafa bu ko warawee da ko war a fay imaam Ash-Shawkani ne loolu xam nga loolu noonu bokkul ak ñun li ñuy wax ñun li ñuy wax mooy koo xamante ne nii mbir mi da ko da day fay moo ko tey bàyyi ko voilà loolu la léegi euh, léegi kii ne kii ne léegi bi mu waxee ba pare boo wax lu bari ma Shawkaani yi ba pare mu ne wa idaa arafta haadaa alimta anna min al mu ne boo xamee lii ndax dane boo xamee lii nii ñu la wax que ne léegi mbir mi mooy mooy malgré li wax yépp mu ne li nga xam ne al ima imaan an nazar ci la war ñu war koo gën a xoolaat ila imaan an nazar ma dhakarna laka saabiqan min umumi hadith fa daynullahi ahqqu an yuqda loolu moom que loolu ci lañu mooy li nga xam ne nag lu ñu war a seetaan la kon mooy da gis ne même moom malgré li mu wax yooyu yëpp mbir mi xaw naa lëbëjoo ci moom que ne bu nee gaa mooy kooku waru la fay fay bi du farata ci moom mais mu ngi naan waaye war nañoo seetaan nag waa jamaahir fa daynu la ah kon yuqda loolu noonu malgré même bu dee ne ñoom waru fay gi ci dalil la war a tegu te bokkul ak ñun li ñuy wax ndax dali ndax ndax bi naan fay julli leen loolu mooy ki nga xam ne mooy da koy def ci waxtoom mais quant après bu ko bàyyee te tey ko après est-ce nan la day fay ki ti tay bàyyi ko day fayam déet lool du ñun lool du du discussion bi mu ne ah mu ne al mutaammidu li tarki li tarki qad xutiba bis salaat imaam ash-Shawkaani mu ki nga xam ne mooy daa tay bàyyi julli xat ah amaana xóoti ba ñu daal di koy ñu daal koy wax ak moom mooy mooy daal di koy jubleel kaddu gi wax wax ak moom bi salaati ngir mu julli wa wajaba alayhi mu mu daal di war ci moom ta'diyatuha fay ko fa saarat day nan mooy comme que moom moom non joxe ko dafa ne woon farata ci moom mais li nga xam ne obligation la nga def ko boo ko deful parce que waxtu yu weesu na loolu day mujj nekk de ci yow mu ne moom imam Shawkaani wa daynu la yasqutu illa bi adaa'i ta moom bu dee nag bu dee ne waa jumhur loolu mooy toppal leen ci seen loolu que ne kon nag mbir mi comme que ñoom euh, jooxe ko dafa ne woon farata ci moom waa ji defu ko mooy def ko ci waxtoom ba mu weesu mu mujj nekk det ci moom mu ne te det nag du wàcc du wàcc loosu nit ki lu dul mu fay ko léegi bi mu waxee yooyu yëpp mu ne wa ida arafta hada boo xamee loolu nag alimte ci ngay xamee annal maqaama kuene bërëb bii daal surtout masala bii ñu ne minal madayiqi dafa bokk ci yi nga xam ne ay xat-xat lañ <laughs> mooy gis nga mooy lim ne taxayara moom dafa dem ba mbir mi ëlëmu ci moom xoolal imaam eh, kii al ah, cheikh ah, ah, <laughs> al éthiopie li mu wax xafidahullah mu ne wa ana aqulu man nag maa ngi naan hada mablagu ma nasara bi shawkaaniyu qawla man yaquul bi adami wujubi al qada ala al aam xaytu taxayara fi daf'i xujjati al mujibiin li quwwatihi wa wuduuhihi wa'tarafa bi anna al-maqaama min al-madaayiq wa nahnu bihamdillahi ta'aala laa naqa'u fi al-madaayiq bal naquulu bil-ashali alladhi laa ma'ahu laa tadaayuqa ma'ahu wa huwa wujuubu al-qadaa' mu lii mooy li gën a li nga xam ne moom la imaam ash-Shawkaani rahmatullahi alayhi daal di dimbalikoo di jàppale waxu ñi nga xam ne dañ ne ku bàyyi julli tey ko du te mooy waxu imaam Daawud ak taalibeem bi ñoom Zahiri ñoom imaam Ibn Hazm ak imaam Shawkaani ak imaam Ibn Ta Cheikh Ibn Taymiya mu ne haythu tahayyara fii def hujjatil mujibiin bi nga xam ne ci la dem ba ëlëmu xamatul nan lay delloowe argument wu ñi ne kooku day fay par force te mooy waa jamaahir ndax li quwwatihi ndax ak dëgëram wa wuduh ak ak leeram wantarafa moom mu mujj reconnaître wa imam Shawkaani bi anna al maqaama min al madaayiq que ne bërëb bii masala bii wax dëgg bokk na ci nga xam ay impasse voilà impasse vraiment lii moom impasse mu ne wa nahnu te ñun ñun nag waa jamaahiir ñu ne daa war a fay bi hamdulillahi ñu ngi koy sant yàlla ta'ala mu kawe mi ci la naqaw fi madaayiq ñun moom newuñ ciy impasse quoi <laughs> moom bu demee di jéem a wax ne ku tay julli bàyyi ko doo fay dara moom mu dem di ko jéem argumenter ba ne mbir mi minal madayiq ci impasse lañu ñu ne mu ne kanta ñun waa jamaahiir ak ñun bi bihamdillah ñu ngi sant yàlla ndax las <laughs> laa naqamu fil madayiq ñun nekkuñu ci impasse ñun li ñu wax bal naqul li am ba des dañuy wax bil ashali ci li gën a yomb alladi la tadaayuqa ma amul benn impasse amul benn xat-xat bu ànd ak moom wa wujubul xata mooy que ne ku fi bàyyi julli tey ko day fay par force <laughs> kon loolu mooy li gën a dëgëran ah. que ku fi bàyyi loolu te loolu xadis boobu muttafaq bu kii rek ko soloo sax ah. du imaam muslim rek ko solo mais imaam al buxaari yi solo ko bil qada am na ne de detub yàlla moo gën a yey ñu fay ko uqdullaha fallahu ahaqu bil wafa loolu it yonentu na ay saab-saab nii dafa leer quoi loolu mooy képp kon masala bi mooy lan képp koo xamante ne nii dangaa bàyyi julli tay ko non yow da ngay par force par force par force non kooku moom da ngay par force mooy moo tax eh, moo tax mooy liberté bi ñu am ñoom moom ak façon yi bi mu amuñu amuñu amuñu kii quoi amuñu benn dalil gaa yi gaa yi wuteeg li zaahiri yi wax laysa lahum hujjatun qat yuraddu ilayha amuñu benn preuve boo xamante ne lañuy delloowe waxu ñi ne dañ moo warul que ni ki tay bàyyi julli warul mu ne moo la mu doon muy tontu ci loolu mu ne balaa lawum xujja waadiha si am nañ preuve bu leer comme ni muy dikke mooy avant muy tudd li waxoon sànq mais lii kay gën leer di ne ban xujja moo gën a leer uqdullah falla ahqu bil wafa fay leen bor yi ngeen yoreel buur yàlla ndax buur yàlla mooy ki gën a yeey ci ngeen fay ko ana ban preuve abyan wa awdahu moo gën leer gën leer lii nii mu ne bal ladina laysa lahum mu ne bal li am ba des ñi nga xam ne alladina laysa lahum hujja amuñu mu ne ñi li am ba mooy ñi nga xam ne amuñu benn preuve bu leer mooy ñi nga xam ne ñoo mooy ñi nga xam ne ñoo ne mooy ñi nga xam ne humul qa'iluna bi adabil wuju mooy ñi ne mbir faratu du farata ñooñu ñoo amul benn preuve bu leer mooy yéen ibn <laughs> ibn Taymiyya yow ak ñi ànd ak yow zahire yéen yi ñi amul benn preuve bu leer mu ne nag bàyyil xel lii ma la wax te nga def ko nag bil insaf mooy nga bañ a nekk koo xam da ngay par parloo def ko lii mooy preuve yu leer yi waaw kon loolu mooy li gën a dëgër insha allah que ne ku fi bàyyi ku julli kii léegi nag euh, ku ku tay bàyyi julli léegi da ngay fay